خير ضيف أتى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te leen ziyaare te leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci sunu jotaay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di suñu ñaar fukkeelu jataay ak juróom ñu fa senti cee ànd ak suñu mbokk sëriñ Mouhamadul Amin Sarr di koo xamante ne ku ñu xam ci géewu diine yi lañu koo xamante ne ku ñu miin ci jataay yu mel ne jataay yi nga xamante ne moom la mu assasa bi di taxawe muy jàngalekat di gëstukat di tamit koo xamante ne li ko yàlla dénk ci wàllu xam-xam mi ngi koy séddoo ak ay mbokki jullitam yàlla na ko ci yàlla fay mu fa yéene ànd ak ñun nag ci waxtaan woo xamante ne waxtaan wu am solo wu mat a bàyyi xel la ndax mën nañoo wax ne ci la àddunay jage sàggane gi tamit ci la àdduna yàqoo muy wàllu gone yi ak lu jëm ci seenub yar kon mu nekk waxtaan woo xamante ne waxtaan wu am solo waxtaan wu mat a bàyyi xel la bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom mu jànge lu baree bari fii ci biir réew mi jaar tamit ci ay boroomi xam-xam loxoy borom xam-xam yu bari mën nañu ci lim rek euh, franco arab bi nga xamante ne moo nekk ndakaaru nga xamante ne ñu baree bari ci boroom xam-xam yu njëkk yi foofu lañu ñu génne moom mi ngi bokk ci ñi nga xamante ne foofu la foofu la foofu la ñu génne ginnaaw bi mu jeexalee am njàngam foofu ci franco arab la jóge fii ci biir réew mi nag dem fa ca Tunis euh, ci dëkk bu ñu wax Alxayrawaan di dëkk boo xamante ne dëkk bu ràññeeku la ci wàllu histoire surtout na surtout nag rawatina ci wàllu diine ndax jàkka ji nga xamante ne moom lañ njëkk a tabax ci Afrique ci dëkk boobu lañ ko tabax ba tey tamit ñi nga xamante ne ñooy jàng wàllu xam-xam rawatina ñi nga xamante ne dañu jàng ci wàllu majalis bokk na ci téere yi gën a siiw ci yi jàng mooy dañuy wax a risaala risaala boobu noonu ci dëkk boobu foofu lañu ko taalifee kon dëkk la boo xamante ne dëkku xam-xam la kon kuy sàkku ji xam-xam bu demee ci dëkk boo xamante ne xam-xam lañ fa yaakaar kon jàpp nañ ne la muy sàkku ji yàlla mën na ko cee dimbali foofu nag def na fa ay at lépp ci gëstu ak jàng jaar ci daarul muallimin foofu ci Tunis ba tey tamit dem ci université yi nga xamante ne yoo nekk ñoo nekk foofu béréb bi xam-xam yu baree bari yoo xamante ne danañ fa dem di fa sàkku xam-xam ci Tunisie bërëb yooyu moom mi jaar na fa tànq fa aslëf ginnaaw bi mu jeexalee ab njàngam nag la ñuy bisiwaat fii ci biir réew mi tàmbali di yëngutu ci wàllu liggéey ñu jël ko muy liggéey fële ca société bi ñuy wax SONES ñu gën a koo xam tey jii ci SDE foofe liggéey na fa lu mat fukki at ak ñaar waaye ci biir liggéey bi tamit taxul mu bàyyi njàng mi ak njàngale mi ak gëstu bi ba fim fi ñuy wax ak yéen mën nañoo wax ne ab jàngalekat la gëstukat la kuy tasaare diine la tamit teg ci di ko tasaare nag ci anam yoo xamante ne anam yu wute la ndax euh, jataay bii nga xamante ne moom lañ bokk ak moom tey benn la ci jataay yi nga xamante ne dana ci jaare ngir tasaare diine waaye tamit yemul ci loolu organe de presse yi tamit dana ci yëngatu ngir di tasaare diine ngir partager li nga xamante ne yàlla baaxee na ko ko ci wàllu xam-xam mu séddoo ko ak ay mbokki jullitam mën nañoo wax ne mu ngi liggéey fii ci Touba TV di fa tasaare diine moom tamit kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal fii jataay bi tey mu fa yéene ànd ak ñun nag ci tomb bi ma wax léegi muy loo am solo muy yar njaboot gi ndax njaboot gi mooy ñoo xam ne bu ñu baaxee mën nañoo wax ne àdduna baax waaye nag bu ñu yàqoo tamit àdduna yàqu kon ñooñu ñoonu seenub yar lu mat a yittewoo la lu mat a fonk la lu mat a bàyyi xel la kon incha allah ci njaal benn waxtaan wi danañu xamal suñu waxee yar lan lañ ci jublu njaal ñaareel bi tamit danañu indil kan lañu war a yar ak ki ñi yar kan moo ko war a yar ñetteel bi tamit danañu andil suñu waxee yar lan lañ ci namm maanaam lan mooy objectif ci yar waaye nag ci biir waxtaan wi tamit danañu indil bu ñu waxee yar ñu xam ne jubluwuñ ci rek yar nit ki ci jëmmam kese waaye nag yar ko ci biir ak yar ko ci biti yaru biir bi ak biti bi lépp incha allah lenn lu nekk danañ ci indil asalaf mu ci biir waxtaan wi tamit incha danañu indil. ni nga xam na noonu lañu ñu waaja war a waajale ndaw li ba mu mën a nekk koo xamante ne bu ëllëgee bépp responsabilité boo xamante ne teg nañ ko ci aw loosam dana ko mën a yenu ba àggale fa mu war àgg kon ci tënk rek lii ay junj yoo xamante ne incha allah dana ko indi ci biir waxtaan wi. bi mu ñëw nag mu ànd ak ay mbokkam yoo xamante ne wàll gi mu yëngutu rek ci liñ yëngutu ñu mën cee lim sëriñ. alxaaji Maguette Ndour di professeur ci lycée bu kel mën ci lim tamit sëriñ Aliou Badara Dieng moom tamit di jàngalekat ñoom ñëpp ñu jóge ndakaaru ànd ak moom ñëw bokk ak moom jotaay bii nii ngir ñoom tamit séddoo ak mbokki seen mbokki jullit li nga xamante ne yàlla baaxe na leen ko ci wàllu xam-xam kon ci tënk rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Amine Sarr ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah ci àllarba ji lañuy ñuy fas yéenee yëkkati jataay bi ñu fas yéene ci ànd ak nag ay boroomi xam-xam yu wute mën cee lim sëriñ Amsatu Jaxate mën cee lim sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas mën cee lim tamit ci njiitul euh, sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xudus waaye man cee lim tamit sëriñ Abo Abul Baraka bu sëriñ Basiru moom sëriñ Fàllu maanaam incha allah ak yeneen borom xam-xam yoo xamante ni incha allah fas yéene nañoo ànd ak ñoom ci jataayu suba bi. kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadou Amine Sarr ci tomb solo bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax a tey xam naa ne bu fekkente ne waxtu wi may nañu ko danañu jox ay mbokk yoo xamante ne tamit walla gii muy wax ñoom dund nañ ko euh, ñu yar leen ci tamit am ci expérience su ko defee ñoom tamit lañ ca xam dund ko. jàpp ne bu ñu ko waxee mën naa jariñ ñi ñu koy wax ñoom tamit ñooñu ñu jox leen kàddu gi su ko defee ñu fas yéenee euh, bokk ak ñoom li nga xamante ne am nañ ko ci wàllu googu noonu mën ci lim rek sëriñ Abdul Xudus Fay mi nga xamante ne ñoo ko moom ñoo bokk liggéey bi nii te mu tërbiye wu moom tamit incha allah bu fekkee ne waxtu bay nañ ko danañ ko jox kàddu gi su ko defee moom tamit mu indi li nga xamante ne moom la moom la war a baaxee ci mbokk yi incha allah bu fekkee ne waxtu may nañ ko tamit du ñàkk bis du ñàkk tamit ñu jox sëriñ Aliou Badara Dieng mi moom mit mu def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane kon dañu jox kàddu gi rek sëriñ Mouhamadul Amine Sarr ci tomb bu am solo bi nii yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minash shaytaanir rajiim rabbi a'udhu bika min hamazati shayaatiin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahimi malik yawmi diin iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu ihdina siraat almustaqim ihdina siraat almustaqima siraat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhi wala daalina amin bokk yi teew bokki daaru ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bala ñuy tàmbali ñi ngi yëkkati nuyoo di nuyu sëñ Sidi al Muxtaar al xalifa am tariqa al muridiya di jagleel nuyoo Cheikh Abbas xalifatu Cheikh Ibrahim di ñaan yàlla ci coobareem mu yàggal leen wéral leen di tàmbali kàddu gi di wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah على هذا الاختيار على شخصيتنا البسيطة وتواجدنا في هذه البقعة المباركة التي لا تزال هذه البقعة قدوة أسوة للتربية لماذا؟ لأن مؤسس هذه القرية أو هذه المدينة هو مريدي شيخ أحمد الخديمي خادم رسول ومربي ابنيه محمد المصطفى محمد الفاضل إذا إذا أردنا أن نقوم ببحث عن شيء مهم جدا وهي التربية التربية كانت ولن تزال ما دام الإنسان على أدم الأرض من أين نبتدئ من أين ننتهي هذه المهمة bu ñu nuyoo ba pare di sant yàlla bu baax di leen ziyaare lépp ci koor gi war a waxtaanee ci dëkk bii ngeen xam ni ki ko sos ku ñu yar la mais kan moo ko yar du ku ñu laaj ci Ahmadul moo ko jàngal moo ko yar ñëpp xam nañ loolu kon bu ñu ñëwee fii bëgg waxtaan ci yar bu ñu jéemoon a xam ki sant dëkk bi ak ki ko yar bu ñu yemoon foofu te génn ñu ko yàlla dimbali ñu baaxee ñu wan ñu lenn ci ñoom dana doy ak dund ndax ñooñu du ñu dañ. li fee génn gis jant guddeeg bëccëg di wujjee ñuy ñaari royukaay di kenn ki rek loo xam ne ku ci yam sa àdduna jëkk sa àllaaxira jëkk léegi li ñu bëgg waxtaanee àdduna bi 6 milliards ñooy dund ci kaw suuf si jullit yi 1 milliard et quelque lañu yi am nañu développement ndax yar dafa yaatu am na éducation physique am na éducation même ba ci lekk am na fu ne waaye li ñuy laajte d'abord mooy kan la yar muy nit am na benn aaya boo xam ne fa la war a tàmbalee suñu waxtaan bala ñoo xóot dem ci ci développement yi ndax dafay wax subhaanahu wa taala inna tarbiyata xasaba hadihi albuxuut altajribiya min al umuuri alkasbiya allati yatatabaau alayha alma al alkarim ila hadi zahira qala taala wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun suñu boroom nee na maa leen génn seen biir waajur yu jigéen yi ba wenti génnee amuleen xam-xam amuleen ci xam-xam dara waaye ma jox leen ay nopp ngeen di dégg ma jox leen ay bët ngeen di gis ma jox leen xol mën na am ci teraanga yooyu ngeen xam lu mu leen fi indeel lan la ndax sukkur mooy xam teraanga li ñu def indee noo koy defee la in shakartum la zidannakum waxat dalat il aaya bi wuduxi ala anna maa yaxsuluhu l insan min ilmin wa numuwin fikriyin baada an yulat innama huwa an tariqil kasbi bi sabab ma yaltaqituhu sam'u wal basaru aqlu suñu seet na loolu dafa fekk dafa mel ni li nit di taataan ci noppam wala bëtam di ca tegu wala muy tàggal ci xolom eh, nga xam ne ci la xalaatam di mën a jëme kanam mu ngi koy amee ci fàggute ndax yii yëpp ma lim am na ñu ko suñu boroom joxul te buñ demee ci àdduna bi tey ji gis nañu ni boo demee Tunis googu mu tudd am na lu ñuy wax mas mahadu nuur lil makfufin am na ñoo xam ne dañoo juddu indiwuñu bët dañ leen jàngal baraay ñu nekk ay physiothérapeute di faj ñi damm di mocc ñi am ay rëq-rëq yu demee noonu nekk ay interprètes yu mag a mag boole ay langues yu bari di ko jàngale te ñoo ñu bi ñu génnee àdduna ni ko al akmah lañu mooy koo xam ne wuli da faaqidal basar bi muy ñëw amul bët tey jii àdduna bi dem nañ ba nga xam ne ñoo ñu tudd ay silmaxa dañuy jàng ñoo ñu tudd ay ay lu dañuy jàng gis ngeen ci yenn émission yi nit di taxaw di di di liyaar pour nit xam bu ñu seetoo diggante Macky Sall président Abdoulaye diggante bi dafa ay silmaxa yu taxaw assemblée nationale di ndax dañoo am baccalauréat te orienté wuñu leen diggante boobu la yàlla wane ñëpp assemblée kon léegi. gis nañu ñooñu aussi nga xam ne indi wu ñuy bët dem nañu tey ba di làkk anglais di langue espagnole di làkk ay langue vivante yoor yeneen yi métier loolu dama ko doon rek jàll ci diggante boobu kon bu ñu delloo ci aaya bi nit dana xamee ci déggam dana xamee ci bis ci gisam loolu tartaagal ci xolam kon yooyu ay bunt la yoo xam ne ci la nit di njëkk a commencé di wuute ak yeneen mbindeef yi dafay wax ni laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiimin thumma radadnaahu asfala saafiliin dama bind nit yëkkati ko nit nag nekk entre l'ange et l'animal al insaanu bayna al xayawaan wal malaa'ika li anna al insaan yatawaaladu li daalika hada sinf aw hada tiraas maa zaala mawjuudan nit ak leneen loo xam muy bàyyi ma bi nga guddoo ba te yaa ngi koy gis parce que loolu dafay sëy du fi jóg loolu dafay sëy du fi jóg loolu mi ngi fi nit nag nekk ci bañ a fexe ba féete bàyyi ma kaw ci lekk naan tëdd walla jaxasoo ba xeet wi du fi jóg malaaka moom nga xam ne moom lekkul naanul mu mën a dem ba romb ko mën a dem ba yées lii loolu li man tey nit àgg ci daraja yu màgg yu doye di yooyu yar moo koy def kon laajte bi mooy laajte bi mooy euh, hali tiflu rajulun saxirun ami rajulu tiflun kabirun ndax xale ndax xale mag mu màggul la walla mag xale bu màgg la du ci dara ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu reer àdduna bi dañuy d'accord six milliards ñoo fi dund ñun jullit yi matuñu deux milliards États-Unis Angleterre foo mën a dem nit ñi dañoo développé garab yi ñuy fajoo dafa am fu muy jóge oto yi dafa am fu muy jógee lépp lu ñu jëf dafa am fu muy jógee mais ñooñ ko am na am nañu yar mais ban yar lañu yore loolu laajte lay doon kon foog nga dàkku ni adduna bi muy Platon muy Aristote gëstu nañu fi xam-xam adduna boo dem fekk nga fa université université boobu dugguñ ci wàllu politique mais ñu ngi yar ñuy jàng. médecine ñuy jàng vétérinaire ak xam-xam boo mën a jàng ñu ngi leen koy jàngal léegi soo dellusee li ñuy wax école normal école normale amul mooy nit ki dafay dem jàng géographie mbaa mu jàng médecine mbaa mu jàng dawal avion ak lu mën a jàng su ñëwee dañ ko yóbbu école normale mooy lan mooy dañ ko yóbbu ni ko li nga jàng kaa ñu jàngal la noo koy jàngalee kon jàng dafay laaj ñetti tontu koy jàngal. loo koy jàngal ak noo koy jàngale te lenn lu nekk àdduna la xale ñoom dañ gis ni ak dundam dañ ko séddale ci ñetti pàcc dafa am ak tufulatul ula ak tufula thaniya ak thalita al murahaqa ci bi muy juddoo ba am ñetti at parti la bi mu amee ñetti at ba am juróom-benn ak dund la juróom-benn bu jënte ak dund la ba muy am fukki at ak ñeent jum fukki ak dund la fi mu gën a ñu war ko saytu gën ko xam nag mooy fi mu amee fukk ak ñett jëm fukk ak ñett ndax lu tax bu dee xale bu góor mun na gis yenn ci ay cëram wala karaw di feeñ ci yenn yi bu dee xale bu jigéen mun na gis ak njigéenam di feeñ mu commencé fi ñu chaqu sa taati loolu mooy lan boo ko wooyee jur ko muy sa doom boo waxee moom dañuy teg mel ne daf lay lànkal fekk lànkul dafa bëgg a confirmer sa personnalité ba nga waa kii moom léegi mi ngi bëgg a loolu foog ñu xam ko kon nit ki fi muy nampe alxuraan wax na la ko xawle ni kaamile ni fi muy nampe loolu leneen la fi mu amee ñett jëm juróom-benn leneen la waaye li ñu gën a soxal ci diggante bi mooy fi mu amee fukki at ak ñett fukki ñeent nga xam ne foofu lañu war a gën a insister ci yar ko mais kan moo ko yare ndax arab bi dañ naan faculté yi laay oti ba nga xam ne xalifa yàlla ci kaw suuf la nit la am lu ko fi yàlla indee ndax mi ngi wax ci biir alxuraan. nee na bandul iyaadu billah huwa alladi jaalakum xalaafa xalaa'ifa xafa xalaa'ifa al ardi wa rafa baadakum fawqa baadin darajatin liyabluwakum fi ma ataakum in rabbaka sariul iqaabi wa innahu la xaafun shakurun kon nit ki dañ koy yar loolu la ñuy bi kan moo koy yar nit mënut a joxe lu mu yorul nuñ koy yare kon loolu waxtaan bi ci ñetti point yooyu lañuy ñuy commencer ak yéen kon ginnaaw bu ñu xamee ni bañ a nax suñu bopp li ñuy dal jàpp ni ñun rek ñoo yor xel ñun rek ñoo xam li wan ni suñu xel des na ci yu bëree baree bëri mooy ñun dañu dépendre ci lu bëree bëri même fi ñu toll actuellement boo seetee ku mel ne diggante Touba ak Daaru ku mel ne Cheikhuna Ahmadul Khadim li mu bind ci lu ne nit bind ko ci nit bind ko loolu suñu métier la fii mën naa fi ay Platon mën naa fi ay gës yëpp mi ngi fii ne école yëpp waaye boo seetloo mbind bi mu bind li tax ñu war a sant yàlla bu baax dafay wax ni kitaabati taqu maqaama cheikhin mu rabbin mu laqin tahabul maqaama bind bi ci boppam araf yi nga xam ne moo ko toggale moom moo xam li ci biir waaye araf yi boo ko tuddee déglu sa bopp moom moo lay yëkkati yóbbu la ci daraja yoo xam ne yow foogoo ko woon xamoo ko woon doon nit loolu ñun la ko yàlla jagleel kon am sëriñ boo xam ne wala bindkat boo xam ne soo weetee am lenn ci mbindam mu def la loo xam ne ci université lañ koy jàngalee parce que njàng pédagogie bi yëpp ñoo war waxtaanee mi ngi ci kunkaati man école yi li ñu bari bari bari bari yëpp John Dewey madame Montessori Aflaton toutes les écoles pédagogiques du monde réunies avec les recherches depuis plus de siècles c'est résumé en deux poèmes écrits par Cheikh Ahmad Al Khadim kon lu mel ne lii sëñ Diop yore mu mel ne kun kaatiman astaghfirullah mu mel ne wa kaana haqqan na sumi wala raaya yooyu xasida soo ko tuddee déglu sa bopp loolu ngay déglu moom moo lay yëkkati yooyu moo lay soppi moo lay def nit kon loolu c'était simplement pour ñu xam li ñu yore lu mu doon ñu si nag jéem a gaaral ak yéen lan la àdduna bi jàppee tarbiya lan mooy objectifu tarbiya lan mooy ahdaafu tarbiya wa taxmilu tarbiya ahdaafan xatiratan wa masuuliyatan ijtimaiyatan kabiratan wa qad aniya al ixsaasiyuun fi bayaaniha walakinahum ixtalafu fi taxdiidiha wa sababu fi dalika yarjiu ila ixtilaafi wijhaati nadarihim fiiha fa baaduhum xasura nadaruhu al ahdaaf al ruuxiya والبعض الآخر نظر إلى الأهداف المادية والثالث نظر إلى الأهداف الاجتماعية والرابع نظر إلى النمو الفردي والتكوين الشخصي وفيما يلي عبد موجز لذلك yar am na ñoo xam ne il te parle d'éducation économique am na ñoo xam ne dañ lay wax euh, éducation physique loo am solo Moustapha wax na alayhi salaatu wa salaam da ngeen jàngal seen doom yi lancer flèche jàngal leen ngawar jàngal leen feey kooku boo ko seetee effort physique la waaye fii li ñu bëgg a waxtaane tey muy alsaafu ruuxiya mooy dahaba ba'du al murabbiin al islaamiyiin ila anna al gharada al asaasi min al tarbiya wa talab al ilmi innama huwa tadhiru nafsi ñi nga xam ne wàllu yar daf leen yitteel ci la ñuy xëy ci la ñuy dox mooy école normale yi ngis ci àdduna bi yëpp école boo gis même pays gën développé dañ naan la France lu dul école nationale d'administration dañ naan la diw normalien la maanaam jàng na ñu jàngal yarkat la rek koo ci gis mu tey jii mu joué rôle yoo xam ne adda mën ko jariñoo dafa fekk mu jaar ci daara yu mel nii ñu jàngal ko naka la ñuy jàngalee kon léegi euh, tarbiya mooy taxawu nit ceetu nit jàngal ko yar ko ba mu mën a taxawee fonction bi nga tax moo tax yàlla indi ko fi ci kaw suuf mais wax nañu ci benn yar boobu kan moo koy def ki koy def bu ñu ko xamee ba te nako la koy defee parce que yar ci wolof dafa am ñaari sens am na taadib am na jumtukaay boo xam ne su nit ki defee loo xam ne miinee su ko def ñu woo ko teg ko ci yaramam loolu wolof yar la koy la koy la koy la koy la mais yar bi ñu bëgg wax tey bi mooy at-tarbiya kon yenn ci euh, ñi nga xam ne dañoo yittewoo yar neen liñ ci jublu mooy defar nit laabal biiram sennal jëmmam ba mën a jokk ci boroomam loolu mooy alxaayal asma loolu mooy le premier objectif loolu moo tax képp ku jóg di yar loolu tax a jóg léegi eh, ay walad bu ñëpp xam alxazali daf ko wax ni kam min layaalin ahyaytaha bi takraaril ilmi ñaata guddi nga toog sa moroom yi nelaw nga jóg di baamtu la nga bindoon ci àlluwa ji lii li xalati dunya wa bi xotaamiha bu fekkee loolu àdduna rek moo tax wala daw ca poñet ma wa tahsil manasiba wala ñu ne yow yaa occupé telle fonction wala yaa am nangam wala nga boo nekk ak say maas ay bokk nga leen ne man maa jànge fii maa def lii wala lii am naa ko nee na ngal la nit ki nga xam ne lii rek moo ko taxoon di wutub yar wala muy wuti lim tee xam-xam bu fekkee ne nag xam-xam bi danga ko jël li ihya shari'ati nabi Mustafa alayhi salaatu wasalaam nga jóg ni man de yàlla moo fi indi lu tax mu indi ma fi li tax mu indi def war na la ko ndax alxuraan loolu ko tax a jóg nga jóg wuti xam-xam boobu ngir dàq réer ngir dundal xam-xam boobu ngir nit ñi génn mina zulumaati ila nuur mi ngi koy wax ci awaa'ilu sotti Ibrahim li tuxrija naas mina zulumaati ila nuur bi rabbihim kon ñu comprendre ni li tax nit war a wuti yar su nekkul ci rek mi ngi ci ay lëndëm leneen lu mën a dund ak lu mu ko jàpp jàpp jàpp jàpp lu ko amul njariñ la bu ne ci kanam moo xam ne lii amul njariñ kon yàlla moo mën a ñëw mu am ca lu mu tuuti tuuti lu mu néew ko bari pour mu mën a taxaw taxawaay bi nga xam ne moo tax suñu borom indi ko ci kaw suuf. kon kiy wuti xam-xam wala mu jéem a yaru bu mu ci wutal lenn lu dul dundal sharia al muhammadiyya boobu wa tahlibi axlaaqika wa kasi nafsi al amara bi suu nite googu nga xam ne wala melokaan boobu wala nuruwaay boobu nga xam nit daf ko nuróol ak leneen lu dul nit ndax lu simple la loo fi gis muy dund couple la loo fi gis muy dund dafa soxla dund même an nabatat ci alxuraan ay way dencante lañu loolu mooy lan ay lawaqiha la alxuraan di wax maanaam ngelaw day jóge fii dal ci garab gi mu man ko fécondé loola mën a sax moo tax espèce mënut a disparaître kon mi ngi wax ci ba fa tuuba tuma tuuba kon dund doomu aadama war naa laajte man de maa ngi ci kaw suuf man de maa ngi bakkan ci kaw suuf man lu ma ñëw ci kaw suuf man su ma jógee ci kaw suuf fan laay dem loolu alxuraan tontul na ko kon bokk yi ak tarbiya mooy lan mooy kan moo koy def ku ne am nga way jur euh, fa lay njëkk tàmbale ndax al insaan ibnu bi atihi l'homme est le fils de son environnement parce que bi a ba muy dund la nga fa njëkk a gis te waxoon nañ ko mooy dégg gi gis bi ak xol bi loolu la nit ki di njëkk a roy diggante bi ñu nekk nag muy tuubaadaaru du wax lu leen neex wala wax lu ma neex wala ku ko dégg am lu ko neex yàlla suturaan sutura soo xam ne ñun rek la ko jagleel ndax amul lim bi yeewoo tuuba bokk fi leen yàlla boole wala daaru ni ñu jekkoo alxuraan ni ñu ko ëmbee ak ni ñuy doxale ci wàllu yàlla ak jumtukaay yi yàlla teg seen loxo ku ne mën naa teg ci loxo ci kaamil bi xeet wu mel nii amul feneen ci li ñu toll ak bañ ko tàmbalee ba tey ndax boo seetee dëkk bañ ko defee ba tey li fi wàcc ci ay kaamil li fi jàng amul feneen waaye mu des lu tax ñu am xam-xam bu yaatu boobu am lim bu lim bu bari bii ba pare yàlla dénkuñu aussi xaalis yàlla dem ñu am xam-xam ba pare fa nga xam ne ña fay jëlee dogal yi pour li sëñ Touba taxoon mu dem géej maam na mu taxoon mu jël calo boobu ba yan ñi mu yar duñ ko fekkee man fa am kaddu. kon am na côté boo xam ne dese nañu ci li nga xam ne téye nañ ko kon àdduna ñi ngi jàngal Alxuraan lu am solo la ñi ngi def satna bi lu am solo ñu am ndax li am solo ay nit ñu yàlla lañ nit yiw lañ nit ñoo xam ne amuñu ci kaw suuf bariwuñ ci kaw suuf te loolu simple la kon léegi lan moo des suñu lim bi ni mu toll suñu doole ji ni mu toll lu tax fa ñuy jëlee décision yi amuñu fa ay nit ñoo xam ne jaar nañu ci école yi ba ñu yar leen yar bu baax bi ba ñu xam ne lii ñu leen xamal kuñ ko xamalul ñoo la le lii ñu leen xamal tànk bàyyiwuñu di mooy seen àdduna day day jàkk seen alaaxi di jay ndax seen bind ko ba tey gis nañu Mawtal Fawzayni bind nañ gis nañu Nuuru nii bind nañ Jaalibati Maraaxib donc bind yi nga xam ne seen bi rek moo ko bind ñun kenn ku nekk am na ci lu wér ci dundam ni lii moom su ma ci jàppee boole koog nangoo sonn. te bañ a xeeb la mën a sonne sama àdduna dina jag sama alax dina jag kon mbokk yi kooku c'était euh, lu lu lu ma bëggoon a dugal ci diggante bi tuuti la avant may dikkaat ci naka la ñuy waajale ay ndaw yoo xam ne daañu ma nekk ay góor taxaw taxawaay bi nga xam ne moom lañuy ñuy ci ñoom moo taxit suñu borom indi leen fi alhamdulillahi xalaqana wa sawaana wala mawaidi birrihi wa karami rabbana ñuy sant yàlla bu baax mi nga xam ne moo ñu bind moo ñu jubal ci mbaaxam ak teraangaam wasalaatu wasalaamu ala seydna muhammadin alladi addabahu rabbuhu fa ahsana ta'dibahu di julli di sëlmal ci seydna muhammad mi nga xam ne moom suñu boroom moo ko yar moo tax yaram ba rafet lu mu ko ci wax wa innaka la ala xuluqin azimin kon lu wa lu jar a ngi noonu soo seetloo Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam turu ndeyam amul ci alxuraan turu baayam amul ci alxuraan lan moo am ci xawaan mooy yow de sa jikkoo tuutul yow sa jikkoo tuutul yow Muhammad kon nekke nit nga xam ne yu sayut fi alxami kayfa yashaawu ilu façon dans les fes kilomètres la nit ku ne yàlla ne damay seet biir bu neex ma boon ci doom ji ma neex kon nit li mu fi def dëgg dëgg dëgg mooy fexe bu jikko ji yëkkati lool bu jikko ji yëkkatikoo ci lay mën a xamee li tax ñu indi ko fi wala alihi wa sahbi alladina saluhat qulubuhum wa tahaddabat axlaaquhum fa daanat lahum mashariqu l ard wa maghribiha wa kaanu humul faizin ghalibina di julli di sëlma loolu li muy tekki rek mooy yàlla jox la seydina muhammad alayhi salatu wasalaam mu jox ko saxaaba yi yàlla jox na ko xaadimu rasul mu jox ko mam Cerno loolu mooy lan mooy sallallahu alayhi wa sallam parce que léegi mu ngi lan la yaa xaadimal muxtaar yi laa tansa sahbahu fan fa man yan sa fanatmatul muxatta lu simple la mais léegi naka laa bëggee li yàlla jox rasulullah yi te Babacar Siddiq man tur bi laa xam xaw ma jikkoom Omar tur bi laa xam xaw mu jikkoom Ousmane tur bi laa xam xaw ma jikkoom Aliou xaw ma jikkoom sëñ bi ni ma lii nga xam rasulullah jox nañ ci muy njëriñ ñii nga xam seen tur xamoo seen jikko li ma yore mënoo ca jot te ñooñu sukkoo ci ñoom ñu yar la mi ngi mel ne sëñ Tuubaa yore nga bëgg ci te jàngoo ci maam Thierno loolu mënul ne loolu mënul ne mais maam Thierno du tur bi ngay jàpp taxawaay bi ngay jàpp sës ko fi mu sësu su fekkee ni moom dañ koo jàngal yar ko ki ko jàngal yar ko. am ñaari takk der nga xam ko ma xam ko mu jël ko jox la mu jàngal leen kon kay bu ñu ñëwee fi dox njàng am na ñaari nit ñoo xam ne ñoo dàq jàngale ñoo xam ni ñuy jàngale ñoo ñoo jàngale mais jàng boobu ni ñu koy waxee ñun naka lañ ci mën a jëriñoo naka laay mën teewale boroom dëkk bi depuis 1912 naka laa koy mën teewale ak njàmbaar gi ak ngor gi ak jàpp ci bañ a bañ a bañ bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a bàyyi maa ngi gis ci ay bi nekk surtout su suratul ahzab Euh, rijalun sadaqu maahadullah alayhi ba aay ba jeex kon bu dee ku yar xam nañ ko ku ñëwee xam nañ ko waaye naka la ñuy teewale œuvre œuvre boobu liggéey boobu ba mën ci am li ñuy wax science opérationnelle naka la ñuy fexe bañ a naxante ba doxin wii ñu gis mbind mi ñu gis ñu jël ci benn xam-xam boo xam ne daañu développer daañu am émergence daañu faju daañu aaru des nañu wekk te kenn duñu yàpp naka la ñuy def peut-être loolu donc loolu mooy question bi nga xam ne ñu ñëpp ñoo ko war a posé kon fa innana natahaddatu ilaykum bi fi mawdu'in lahu sha'nun wa xataruhu fi xayaati ijtimaiyya li ñu bëgg a waxtaane lu délicat la yéen xam ngeen ko àdduna bi net bi ñuy wax lu ne gis na nit àgg ci asfala safilina te loolu li ko def mooy manque yar moo waral nit àgg ci niveau yu baa yooyu Euh, dana ko def ñaari tomb ba ñetti tomb la rayba an al insana majbulun ala hubbil baqa ku ne xam na ne nit bëggul dee nit des fi la bëgg balil baqa ahabu shay'in ilayhi des ci kaw suuf moo gën a lu mën a doon wa shay'in ladayhi moo ko dàq lu mën ci doon walakinahu ya'lamu annahu la mahza halikun waaye xam na ni ko du des ci kaw suuf walahu la budda li wujuduhi min nihayati nekk gi may nekk ci kaw suuf bisa ngi ñëw ñu ni mas na fee waxtaan wala mas nañ ko xam wala dañ koy waajal kon dafa bokk ci nemelu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ak xereñam mu def nit muy am meññet ndax meññet moomu moo koy wuutu li ciy firnde rek mooy 1912 maam Thierno radiyallahu anhu xalifaami radiyallahu anhu njabootam na daan anhu kon loolu na yàlla tëlli àdduna fi nu yaraa baqaahu mustamiran fi nasli kon nit mu ngi gis ni ndekee ci sama doom yi ma am ci doom yi ñam muy ëssët ci sama des ci lay dese ci laay xamee ni ndeke moom sama sama got bi daggul ndax am naa fi meññet mu fi des fala yandamu ala jihadihi fi mu'tal hayati parce que dund ni ñu ko xamee yépp c'est un grand combat ab xale la boo xam ne du jeex mukk wala yayisu an mufaraqati ma jamahu min mali wa qarin xam nga nit bu fi amee ay tabax am fii kër am fii doom pour mu tàggoog loolu bu dogal jotee luy metti lay doon kon dafay ñaan yàlla na ma ah yàlla nag ma dimbali may ma meññeet moo xam ne daañu ma taxaw bu mettee lii ma fi bàyyi muy ndono daañu ko saytu daañu ko doxal daañu ko àggale foo xam ne fu ma ci rek bu doon benn yokk ko wa hab lana min na a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim mi naan ko eh, ci eh, ci soti Ibrahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman fa kannama huwa alladhi yatamattaw bihi wa kannahu baqin lam yalqu fana'un kon nit bugg fee jóge bugg fee jeex te ñàkk fee jóge ak jeex mooy doom yi ñu war a wax mais ñett ñu war a wax mu xam mooy moom mu mu koy ñaan yàlla war koo yar yar bi ci war moo mën a continuer mébétam yooyu moo mën a continuer liggéeyam boobu fal kullu yuhibbu waladan li annahu yara fihi baqaa li di yi kenn ku nekk ñun mi ngi ñaan yàlla may ko doom mooy ko meññet parce que ci jëmm yooyu la yëga ni man kat même bu ma demee demuma ndax lu tax am na li ma doon def am na ñu ma fi bàyyi ñooñu ña ngi koy taxaw fu ma defoon benn ñu def fa ñaar fu ma delloon ñu gën ko yaatal kullu insaan yashuru bil xaaja ila mu'inil muxlis nit ku ne day yëg yitte ak soxla ku nekk ci wetam di ko jàppale wa musaayid amin ku koy jàppale koo xam ne am na ci moom kul ndax al aminu dara ludul koo xam ne xam nga ne loolu la yàqal du jóge ci moom du koy dénk sa alal déedéet mooy ko xam ne kii moom li ma yàqal du jóge ci du jóge ci mukk du jóge tukkee ci moom mukk nit ku ne lañ ko yittewoo bu ko defee kooku taxaw sawet wet jàppale ci yenn coono yi nga xam ne mënoo ko bañ a joxe bu xat-xat ñëwee mu nekk sawet bu jafe-jafe mu ñëw nekk sawet te loolu wala ahad ajdar min min al walad bi tiqatil waldayni fi hada al maana taxawaay yooyu lu ci gën a neex doom joojur amul lu ci gën a sa xel dal ci doom joojur amul kon am na fooy toll sa doom jege la moom mooy gën a wóor ka ak ku mën a doon kon moo tax nit bëgg doom bëgg sët loolu suñu boroom moo ñu ko moñaale zuwina linnaasi xubbu shahawaat min annisaai walbanina loolu suñu borom wax mahabatu duriyati ka xayriha min almushtahayaati taaratan takunu mamduhatan sët yooyu wala doom yooyu maa ngi ñaan yàlla mu defal leen jikko yu rafet waaye loolu ma ñaan yàlla mu def ko ñaan ne yàlla ko yàlla defal ñi fi teew du ñëpp lañ ko defal ndax yàq goo fi gis wala leneen looy looy looy looy lu la neexul nit ne yow moo ko def lu tax nit ki yow néew def ko kon lii ñu war a waxtaanee wala yii ñu bëgg a waxtaanee mu yar boobu moom daf ko manqué wala dañ ko taxawul dañ ko war a taxawee ndax boo demoon même dans les prisons au monde da fa fekk ay nit maanaam euh, euh, te nit ñi li ko def dañu def. dañoo def inxiraaf ani al mujtama te loolu ko def mooy ñàkk yar moo bu fekkoon yar matal kon léegi prison yi bi nit dafa ne loolu lu wér la donc mu ni ma mahabatu duriya ka gayriha min al mustahayaati taaratan takunu mamduxatan wa taatan takunu madmuma wal ashyaau bi ma maaliha wa athariha fan mamduxu ma taulu ila al xayri li ñu lu mooy jëf joo xam ne wala nit koo xam ne boo ko gisee sa xel dal ci moom wala naf il mujtama am njariñ ci société bi muy dund indi fi développement mooy lépp lu nit mënta ñàkk te muy neexal dundam muy jóg di ko fàggul boppam di ko fàggul ay nit moo tax yonent bi alayhi salaam ñaax ñu ci ñuy wut ay dëkkandoo yu baax di ñaan yàlla mu may ñu ci njaboot gu baax kon eh, inna tarbiyata nashi tarbiyatan xasana xakima min ahamil faraidi jël ndaw yi yar leen yar bu rafet yar bu xereñ farata la walzamul waajibaat yi allati la yasixu aslan at-tahawunu fiha te mbir la yoo xam ne kenn war ko sàggane ndax ndaw yi tey ñooy mag ñooy nekk mag yi ëllëg ndax bu ñu leen sàgganee rek comme ni ngeen gisee net bi lu baax a ngi ci mais safaan a ngi ci te responsabilité yu mag a màgg la ndax bu ñu teew la ay bi suñu borom yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha an-nas wal hijara yéen ñi gëm yàlla fegu leen ci sawar rek waaye bu leen dugg waaye nag rikk waaye seen njaboot bu ñu sawara te sawara googu nit a nit a koy xam dafa am benn saabu mag bu ñuy wax euh, Abdou Razaq wa Saïd al wa Abdou Hamid ak ñeneen dañoo ni bi ñuy tekki aay bi ñu ni alimu anfusakum wa ahlikum ay xayra léegi yéen ñi gëm yàlla fegg leen ci sawara fegal seen doomu aadama loolu mooy lan mooy jàngal leen seen bopp jàngal seeni ñooñ aw yiw kon jàngal sa bopp jàngal aw yiw loolu mooy tax nit mucc ci sawara jooju muccal ci boppam muccal ci njabootam mu ni amalu bi taatillah wattaqu maasiyallah wa muru awlaadakum bi imtali awamiri na ngeen jëf topp yàlla ragal yàlla digal seeni doom ñuy jëfil ndigal yi di moy tere yi loolu mooy wiqaayatu lahum minan naar yi loolu digal nit ñi ñuy def lu baax moytu safaan loolu mooy fekk nit ñi ci sawara ilzamu awlaadakum waxsinu adabahum fa hada alxadit sharif awjaba ala al aba muraqabat awlaad wa muraqabat daqiqa lii dafay warteef bu tegu ci loosu way jur yi ñu war a bàyyi xel bàyyi bët ci njaboot gi seen bët bañ ci teggaku ba def leen yar bi nga xam ne mooy tax ñu mën a taxawe yii mën a jouer seen rôle mën def seen fonction ni nga xam ne moom lañ ko séentoo ci ñoom dafa nekk ci àqi ndaw ci waajuram mu jàngal ko bind xaqul walad al walidi an yuallimahu alkitabata wa sabaxata wa rimayata wa an yarzuqahu wa an la yarzuq ila tayiban mu jàngal ko niñ ñu ko waxee sànq jàngal ko bind jàngal ko fey bu fekkee dafay dëkk fa am ndox jàngal ko sàn ngelaw waaye di ko jéem a di ko leelal aussi lu dagan wa sabiyat amanatun fi unuqi walidayhi ndax doom xéewal la gu yàlla jox kam ko jox da ko koy laaj ëllëg mu war a war ko taxawu war ko defal yar ba ca gën yar bi nga xam ne mooy tax mu xam li mu fiy def xam ni mu koy defee xadis bu siiw boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ko mooy kullu mawludin kullu mawludin yuladu al fitra wa innama abwaahu yuhawidaanihi wa yunusraanihi wa yumajjisaanihi dañu ni nit këyit weex la feuille blanche la papa ma koy def ma joos baa mu def ko nasaraan mbaa mu def ko leneen kon li ñu bëgg a wax rek li yoon di bëgg a wax foofu lu gàtt rek mooy ëtt bi nga màggee li nga fi gis rek loolu ngay roy wolof day wax ni ku ne la nga nàmp ngay toqamtik kon nag ñu ñi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax yàlla dimbal nañu ndimbal loo xam ne ñàkk a fekke sax yeneen yi waxtaan ci ay yeneen gox mooy tax lii ñu am te sëñ bi bind ko ñu miin ko lool ba duñu xam sax dayoo bi waaye bu fekkee soob na suñu borom yenn saa yi ngay fekk yenn conférence yi ñuy wax ci tarbiya ay nit di ci bind ay téere yu bari lu jëf yi bari bari bari bari boo jëlee kutkaat yi man teg ko wax ji jeex te loolu bokk na ci baaxu yàlla ci baaxu yàlla mbaax bu rëy boo xam ne defal nañu ko kon mbokk yi euh, am nañu teraanga yoo xam ne jàpp naa ñu bari xamuñu ko te du neex a wax parce que loolu mooy lan dafa xaw a mel ni ñun ñi woon Sëñ Tuubaa ñu bari ci ñun ñoo ko gisul lu tax koo xam ne yow xam nga ne xamoo kum gën a xam yàlla xamoo ku mu gën a xam alxuraan xamoo ku mu xam te yonent bi yett yàlla xamal ko ci nga xam loolu ba pare nga mel ne man mu am côté bare nga des ci kooku war ngaa toogaat nag xoolaat sa bopp ni waaw man lu tax li jëkk li jafal àdduna yépp yàlla jox na ma ko sama àdduna xaw a des loolu lan mooy sabab yi loolu lan mooy sabab yi loolu lu lu laaj lu war a laajte la ndax kenn ku ne du mu baalaxa du du du du munafasa du iftixaar loolu mooy li am dana soob suñu borom léeg-léeg ñu fekkee ay waxtaan yoo xam ne àdduna mooy ci ci lañuy ñuy laajte ban tarbiya lañ war a jël waaye bu la yàlla suturaalee nga tudd benn bayt te sëñ bi bind ko soo paree ñi ngay taseel ci couloir dañ naan la kan moo ko bind nga door yëg ni waa man man am naa lu ma xamul. ndax ñii nekk ci université yi mag yi di bind téere yu mag yi di jàngal nit ñi mag ñi koo ci wax benn bind boo xam ne Ahmadul Khadim moo ko bind mun la may ma téere bi wala bind ko yor la di ko kon mbokk yi loolu ab laaj la bu ñëpp di laajte rek euh, gannaaw bu ñu leen euh, ndokkeelee alwafa ci initiative bu mag a mag a mag bi boo xam ne ñu ngi koy royee feneen mooy ramadan ñëw ngeen di ak durusu ramadan yu mel nii ni ñëpp dajaloo di ci dundal seen xel di ci xamaat njàng mu bees di leen fàttali nii yàlla lim ñu jox wallahi xam ñu lu mu toll lim ñu jox mun ñu ko saytu waaye man sama laaj mooy naka laay amee lépp ba pare tële lépp alors xam naa ne bala may euh, jeexal kàddu gi ci tomb bi nga xam ne moo ci mujj mooy niñ ko waxee rek tarbiya mooy fexe ba nit jóge min asfali safilina ila a'la al maratib al xuluqiya wa sulukiya bi dalika yastati an yal'aba ad dawra aldi nantazir bihi an yakuna xalifatan lillahi ala hadi al loolu moom lañ ci seet kon bokk yi nga xam ne daal yëpp ngeen teew teew ngeen ñi ngi gërëmaat ñëpp di sant bu baax a baax a baax di euh, wax ni liñ ci jëf bari na lool gëstu ko bari na lool waaye euh, ñu jox ñenn ñi nga xam ne dañu bëgg a laajte wala bëgg a dugal kaddu ci mbir mi kon daal ci gàttañ lu mooy ahdaafu tarbiya ahdaafu tarbiya al ahdaaful maddiya al ahdaaful al ahdaaful ruuxiya wa taxmilu tarbiya ahdaafan xatira wa masuliyaat ijtimaaya kabira waxat ana ay aqsas yu na fi bayaaniha kon daal mbir mi daal ci gàttañ mooy nee nañu ndax xale mag mu màggul la wala mag xale bu màgg la du ci denn kon diggante bu ne rek ñu xam ko dafa am lu mu laaj fii nag ci bii am nga xam ne bii al muridiya gis nañ ko nit ñi bu ñu jógee yóbbu nañ leen ci daara yi jàng ci xasaayit yi bu ñu doon lim ñi ci liñ ci fekkee ci sëñ Saliwa ak li xew ci daaru ak feneen loolu xam nañu mbir mi moom mi ngi dox benn côté daal lay mujj sama mujj laaj mooy fa nga xam ne daal fa lañ jël décision yi ndax fi mu ne ñun suñu problème mooy. bàyyee nañu koo xam ne nawuñu ko ci jàng ndax ñi yor réew di ko doxal bu dee Espagne mbaa Portugal mbaa Angleterre mbaa Hollande Mohammed du model en Occident kon ñi génn ci réew mi dem jàngi ma rasulullah yi du seen royu aay kon ñun ñi ñu dénk suñu àdduna mënuñ ñoo jiite julli doy ci àdduna kooku nag question la boo xam ne war nañ cee seetaat ba nga xam ne réew moo xam ne quatre vingt pour cent ay musulman lañu nit ñi ñoo toj dëkk yi bënn teen yi jàngal nit ñi dugg ci diine te diine jooju dunduñu ko fi te jàpp nañu ni waruñu su ko dund maanaam waruñoo joxe suñu xalaat ñu respecté suñu gëm-gëm kon nag bokk yi xam naa foofu laay taxaw eh, di gërëm ñiy déglu di jéggulu yenn njuumte yi di ñaan yàlla ñu fekk at yu bari yàlla nangul leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf sëriñ Mouhamadou amin Sarr ci wax ju am solo ji nga xam ne moom nga ñu baaxe tey te mu jëm ci tomb bi nga xamante ne tomb bu am solo la muy la jëm ci wàllu yar euh, nga junj ci lu baree bare mbokk yi nga xamante ne ñoo fi tey tamit am ñoo xamante ne li nga doon wax am na ci loo xamante ne dund nañ ko am na ci loo xamante ne xam nañ ko ñu bëgg koo partager tamit ak seen mbokki jullit yi nga xamee ñoo fi teew kon lu ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdul Xulus Fay su ko defee moom jaar na ci daara tërbiyewu na dem na fu bari tamit yaakaar naa ne li ñuy wax tomb bi nga xamante ne moom lañuy ñuy waxtaane am na ci lum ci xam am na ci lum ci dund kon loolu mu ci dund ñu bokk ko ak moom yaakaar naa ne du dara kon jox kaddu gi su ko noppee jox kaddu gi Serigne Aliou Badara su ko defee moom tamit moo ñu taxaw seetlu. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa man tabiahum bi ihsaanin ilaa yawmi diin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bokki julli di ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey nuyoo ko ngeen daloon tey mi suñ Mouhamadou Lamine Sarr di koo xame di koo xam ne xamante nañ noo nga xamante ne makkatal mu karam bokkoon fa dëkk ab diir lu jege weer ci barab boo xam ne noo bokk benn appartement foofa la ñu xamante woon ñu rafet lu baax dalal gi ko dalal tey rafet lu waxtaan bi fi waxtaan jëme ko ci mbirum yar ndaw ab yàlla nag moom lu am solo la ci nit la waaye nag la ca baax mooy ñu teel ko tàmbali lool am na ñuy wax ne nañ ko tàmbalee fa nga koy wutal wayjuru jigéen waaye bu bu loolu la ci tamit la ca des moom na nga ci teel a farlu bu baax a baax te dabaatal ko tàmbalee ko ci yow mi nga xam ne yaay waajuram na sax ci yoonu jub fonk sa diine rawatina julli juróom te di ko defe defe ci ca mbooloo ma tey ñaan nag la nga mënut ki ko man mu defal la ko jobal gu jub yàlla képp moo ko mën a may kon nag yàlla moomu lañ koy ñaan da cey sawal nag nga nga taxaw ca bu baax a baax ndax ñu tedd nit ñu baax ñi xam ne ay yonenti lañu lañu woon ak nit ñu baax ñi sax dañ daa ñaan ay doom yu baax ak sët bokk na ci ñaan yi alxuraan bi indi rabbana hab lana min aswaajina wa suriyaatina xurata ayunin wa is qaala ibrahima rabbi ij'al haazal balada aminan wajnubnii wa bannii an na'budal asnaam ak yeneen ñaan yoo xam ne yu baree bari yoo xam ne yeneen yi ak nit ñi baax ñi daa nañ ko ñaan Sëriñ Tuubaa ñaan na ay sët yu baax yoo xam ne danañu yeesal dundal yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa kon ñaan gi lu ci am solo la wane sag lott lool xam ne yow sa bopp sax mënoo ko jubal wala waxuma la keneen waaye nag boo ñaanee suñ boroom rek te la la la la sawal la nga def ko suñ borom mën naa jubal lépp kon lañ cay lañ koy tàmbalee daal moom bokk na ci yow sa bopp nga jub tey ñaan suñ boroom jox la ak njaboot gu jub su loola jàllee bu ñuy juddoo na nga leen tuddee tulu baaxu rafet. ndax loolu itam mel na ni dana jeexital ci xale bi tur yawi tur yu yi mel ni Muhammad Ibrahim Abdullahi Abdul Xuddos Abdurahman ak yeneen tur baax yi yépp nga fexe ba xale bi xale bi nga wutal ko tur yooyee bu dee ku jigéen ku jigéen itam ni ko noonu nga wutal ko ci té tànnee fi jigéen ñi lu mel ni Khadija Aïsa Aïsa Mariama yooyu yëpp ay tur yu baax la am na yeneen yoo xam ne yëpp yu baax lañ nga tàmbalee xale bi foofu teel ko wutal wutal ko ay tur yu baax a baax su loola jàllee itam na ko teer digal li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ne bu ko amee juróom-ñaari at na ngeen ko digal julli muroo abnaakum bi salaati li sabhin wadribuhum wadribuhum alayha bi asrin su ñu amee juróom-ñaareel rek na leen tàmbalee digal julli te farlu ja bu baax a baax wax nañ ne xale bi bu fekkee am na juróom-ñaari nga fexe ba muy julli julli yépp julli su amee fukki dana julli lu mat juróomi junni julli dana julli lu mat juróomi julli ci ay juróomi junni ci ay julli loola nag lu ko nit ku deful mel noonu da nga tàmm loola te kon fekk na xam nga ne des na julliwaat ko des na lu bare baree bari wante fekk na yow bi mu amee juróom-ñaareel rek ki ñu yónni ci yow ki ñu yónni ci yow mu yónni sallallahu alayhi wasallam ne la digal ko julli nga daal koy tàmbalee def bu ko yërëm ci sedd bi bu ko yërëm ci yee ko fajal bu ko yërëm ci ànd ak moom jàpp ci loxoom dem ci jàkka ja waxtu sax da ciy sawal waxtu yu mu toll ci juróom-ñaari amagut fukki at day sawar ànd ak way juróom dem ci jàkka ja su ko defee nga tàmbali loolee di sa sooy dem jàpp ci loxoom néeg néeg ba nga koy maanaam muñ néeg nga ko néeg mu génn na nga ko muñ fexeel rek ba mu ba yow ne liñ la ci sant rek na nga ko def fexeel daal ba nay julli su ko defee nag yonent sa sallallahu alayhi wasallam nee na bu amee fukki at te nu nga wut julli na ngeen leen tey dóor dóor yoo xam ne du dama yàq waaye jàpp naa ne bu fekkee bi mu amee juróom-ñaareel rek tàmbali nga koo digal su amee fukki at insha allah dana ko tàmm su ko defee tamit bokk na ci li ñuy dimbalikoo itam ci njaboot gu jub mooy di leen dundale lu lew di fàggu fàggu téefu fu lew boo xam ne riba àndu ca ak càcc àndu ca nga di leen ko dundale ndax dañoo wax ne nit ki li muy dundee faw ay jëfam nuru ko faw ay jëfam nuru ko kiy dundale lu lew incha allah dana yomb jubal waaye nag bu fekkee ne lañuy dunde dundee ah yow ma ko doon fàggoo xam nga ne fàgguween wa jubut mën naa am njub ga jafe ci gone yi kon loolu yi tamit ci liñ ciy dimbandikoo ci yar gone yi ci la bokk fexe tamit ñu teel a alxuraan alkarim dëkk ci seeni dënn nga nu ngu caa sonn nu caa def sa alal ba fexe bañ mokkal alxuraan wala buñ ko bokkut nañ ko lañ ca wa nañ ko mindaal bu baax a baax jàngal leen tamit seen diine rawatina seeni falata loolu tamit nga farlu ca bu baax a baax a baax fexe ba tey nañ jaar ci tër tërbiye gi Sëriñ Tuubaa sos ak Seex Ibrahima Faati na fexe bañ ca bañ jaar ca diir bañ cay am nga muñ ko na la wóor ne mën nañ faa jële loo xam ne buñ nekkoon say loxo loolee lu lu mën a nekk kon lool yi nañ ko fankaat lu baax a baax tërbiyee gi lu baax a baax ci gone yi la lu baax a baax ci gone yi la su ko defee tamit nga fexe ba yàgg jàngal leen tamit xam-xame àdduna yi moom it na nga leen ci xéer nañ ko xam ndax lu leen di dimbali la lu leen di dimbali la ci bare bi bare lu ci xam lu mu néew néew rek mën na leen a jëriñ man de dem naa dëkk bu ñuy wax Californie ay yoon am naa la mat fukki at ak juróom-benn di fa dem te bés baa fay jëkk a dem li ma dégg ci anglais xam naa mën naa ko wàññi baa yi ma dégg ci anglais mën naa ko wàññi xam naa ba yore kayit wi daal tàllal ko ci ay rapport ba jigéen ji ko li ma wax moo xam naa ko ndax ma yowoon loolu moom xam naa ko moom ba fekk na fekk na demoon naa ni yor ko ba amoon fa juróomi weer ma la ma xam loolu daal di koy waaw yes ca noonu laa demee dëkk boo ñox firi firi na ci Californie maa ngi koy wax Lamine Touré barki dem am naa fukki at ak juróom-benn di fa dem mosuma faa gis ku dëkk Sénégal benn africain laa fa mas a dégg laa fa mas a gis mu ne ma Gana laa jóge dama fi ñëw ak conférence te loolee ma fa yóbbu bi ma nekkee ci daara ji laa doon fortaat di jàng xam-xamu majalis bi di fortaat samay baati français ba ma jógee ci daara ji. defal na ma ak jàppandel goo xam ne xam naa ne ñeewuma ku génne université ak diplôme yu magee magee magee ci fànn gépp nag ci fànn gépp te man lool ci daara ji laa ko am ba may dem ci daara ji fukki at ak juróom-benn laay war a jëm fukki at ak juróom-ñaar falaa nekk ba am ñaar fukki at ak juróom sama yaay muñ lépp lu ma ko war a mën a mënal bàyyi ma nekk ci loxo nit ku baax. di Cheikh Abdul Quddus kon loolu na ko taalibi na ko bokki julli di fonkaal baax muy yaari jaarale gone yi ci taalibi gi ndax day am gone ko fa gone fa mu toll dana am fa mu foo xam ne waaye juróom dana jafe lool bu jubbanti ko ndax gis nga tubaab yi ci seen bopp ñoom dañuy def bu gone amee fukki at ak juróom-ñett mënut ñàkk day dem armée ndax bu boobaa day naqaree jubbanti day teel a yëg boppam. te lañ ko bëggal yow moom du ko xamagul sëñ Abdou Khoudoss danaa wax jëwriñ yi naan leen ngeen yërëm ko lañu ndax eh, lii leen tax a jóg xamu xamaguñ ko gone bi tolloo fukki at ak juróom-ñett ba ba mu am ñaar fukki at ak nangam daanaka la koy jëriñi du ko xam léegi bànneexam ak kattanam lay gis su de su ko def su ko defee nag bu fekkee ma nga ca daara ja nag nekk fàkki moroom di leen roy dana dana dindi yu baree baree bari ci moom ba bu fa jógee day mokk mokk rumbox mën a jaxasoo ku ne mën a mën a ànd ak ku ne kon daal yàlla sëriñ bi nañ ko fonkaat bu baax a baax te gone itam ñu di leen teel a jàngal alxuraanu karim loo leen mën a jàngal na nga na nga fexe ba alxuraan moom jëkk ci ñoom bu jëkkee ci ñoom moom leneen loo ca teg lu ne baax na waaye nag na nga fexe ba téer suñu borom bi jëkk ci ñoom yooyu ma waxan ne tamit yépp rek nga nga nga farlu ci bu baax a baax rawatina julli di leen ko digal rawatina di ñaan sa borom di toroxlu ci moom xam ne yow mënoo jubal mënoo jubanti mënoo jubal sax sa bopp waaye nag yàlla moom moo mën a jubal yàlla mi mën a jubal nag boo wéeroo ci moom rek insha allah mën naa yéwénal yépp xam naa dañoo waajatu doon waxtaan wi xam naa ñu ngi yem foofu rek tey ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp ja'alna Allahu min lasina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Abdou Khoudoss Faye lii nga xam ne moom nga yokk ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Mouhamadou Lamine Sarr doon waxtaane te mu jëm ci wàllu yar nga indi ci tamit yow ay taxaw seetlu yoo xamante ne taxaw seetlu yu am solo la yu mat a bàyyee xel la tamit teg ci kon xam naa ne euh, maanaam waxtaan wi am solo gu am solo tax na ñu baree bari ci ñi nga xamante ne ñuy jataay bi rawatina ñi nga xamante ne yàlla daf leen a nattoo ñu méngoo wàllu jàngale ak yar ndax bu ñuy wax yar maanaam bu ñuy wax jàngale am njàng munta dem bàyyi ginnaaw ab yar moo tax yar bi ak njàngale mi lañuy boole moo tax fi ni ñu baree bari ñi nga xamante ne ñi jotaay bi te yàlla na too leen wàll googu noonu kenn ku nekk am na loo ci dudd am na loo ci xam tamit la nga ci xam dund ko te nga jàpp ne boo ko euh, boo ko séddoo ak sa mbokki jullit mu amal leen njariñ amal la njariñ loolee ñu bëgg ñëw bëgg koo séddoo ak seen mbokk jullit ci kaw loolu lañu jox kaddu gi Serigne Alioune Badara Dieng moom tamit di jàngalekat di yarkat mu su ko defee mu andi moom tamit ab taxaw seetloom ci lii nga xamante ne moom la ñuy waxtaan te muy lu am solo muy lu jëm ci wàllu yar inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin xasbunallahu wa ni'mal wakilu wa ufawwidu amri ila allah inna allaha basirun bil ibaadi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyu ginnaaw ba ñu jëlee suñu nuyoo joyal ko ci nuyoo sang yu tedd yi nga xamante ni si ñoo fi yëkkati ay kàddu ñu yóbbaale suñu nuyoo di rafetlu waxtaan yi fi jaar yépp bu baax a baax rawatina Mouhamed Amine Sarr bi nga xam ni moo doon traité sujet bi muy thème boo xam ni bu am solo la te mooy thème bi mën a defar àdduna ndax ku ni ndaw ni ëllëg kon suñ bëggee defar ëllëg faw ñu waajal ndaw ñi ñu gis ci biiri kàddoom indil nañu nombre de personnes bi nga xamante ni si moo am ci àdduna bi muy six milliards bi nga xam ne moom lañu ci indil muy ab tënk kon ñu gis ni jullit yi liñ ci am matul deux milliards kon nga gis ni lu ëpp ñeenti milliards doonul ay jullit kon naka la jullit bi war a dunde ci biir askan woowu ba pare sàmm li nga xamante ni si moom la ko suñu borom tabaraka wa laa joxoon ca bu ëllëgee dina ko laajaat mu war ko rendre compte kon loolu yomb na yombul yomb na ci kaw buñ delloo ci li nga xamante ni sii mooy sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa waaye jamono bii nag ñu war koo jaare ci mbindum mag ñi nga xam ni dañoo jël seenu dund jeexal ko ci suñu boroom tabaaraka wa taala ba fàgguloo xam ni foofu rek lañ ko mënoon a ame ndax wa taqullaha wa yuallimukumullah ñu gis ci biir yi biir temam mu indi ci lu am solo muy xaside yi ak ni nga xamante ni sii noonu lay yare doomu aadama bi dangay ngay gis benn jëmm amaana démb nga xamoon ko mu zahire lool waaye mu jikki ba si yàgg soppiku soppi xamante ni si yow daf lay yéem ndeke booba am na benn seyx boo xamante ni si amaana sax yenn saay mu jël seyx boobu dugal ko ci cartable am wala mu def ko ci téléphone yaakaar naa seyx boobu su ma ko waxee xel yi dina dem ci xaside yi nga gis même ci bayit yi ku tedd ki Seex Ahmad Bamba day junj yu mel noonu day junj yu mel noonu ci biir li nga xamante ni si mooy xaside yi ndax bi muy wax ca mawaahibu naan ihdi ayaali bila bukaa yi nga gis kon am na benn yarkat boo xamante ni sii mi ngi yar ndaw ñi ca ab yar du jóg benn bur wi du jóg jikki ba nga gis xale bi moom plafonné na egg na bu yàgg kon loolu ñu war cee delluwaat bu baax boo jëlee tamit lu mel ni bi mu naan wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaali'in li wajhi rabbi ca jaalibatul maraaxib da ngay gis ni kon buñ bëggee yar ndaw ñi war nañoo delluwaat bu baax a baax ci njàngale mag ñi ndax ñoom xamoon na ni jamono di doxe ba lenn lu nekk ñu fàgg woon ko oustaz ñëw na ci wàllu internet kenn ku nekk xam na ni am na njariñ waaye tamit am na loo xamante ni si lor la ba ci yow mi ci nekk sax di ci jariñu yenn saa nga dem ba ci biir ñu indi la loo xam ni da ngay gis ni lii lor la mën nañ laa envoyer benn vidéo boo xamante ni si pornographie la ay nit ñoo ca nekk di di jëflante su ko defee nag foofu kon am na yeneen jëfandikukaay yoo xamante ni si war nga koo jël li ma bëgg a foofu mooy kon mucc googu moom doon na loo xamante ni si lu jafe la waaye nag mën naa am kon ci biir technologie boobu lañ dem ba si yàgg indi loo xamante ni si day mel ni lu contrante ak euh, alxuraan wala xadis ndax suñu borom bu ne maa yalfizu min xawlin illaa ladayhi raqibun atid pour nit ki contrôler boppam mu ni lépp loo xam ni bi nga ko ci sa làmmiñ am na malaaka yoo xam ni ñoo ngi koy bind bis dina ñëw dinañ ko exposer tegaat ko nga jaaraati ñu indi la par exemple lu mel ni ni WhatsApp ñu def ko ay groupe kenn ku nekk day ñëw wax kenn ku nekk ñëw wax ak façon ni ñu koy tuddee nag yenn saa ñun la defar lu la neex wala xàppil noo ko dundee noo ko sentiré déjà nga wax cee wax ba mémoire bi fees ñun la supprimer ko la ca doy waar mooy foofu nga ko supprimer ci téléphone bi. wala ci ligne bi ci réseau bi mais fa ko malaaka yi tasjiil bind ko ko bind ko fa ma nga fa des ñu gis ni kon de bokk na ci li yàq jikko yi wàllu technologie bi nga xam ni fasu màmm la ca mën a ko te dafa rëcc waaye tamit ñu gis ni même waajur yi dañoo dem ba daanaka abandonné xale yi xale yi joxatuñ kilif euh, kilifteef gi mag ñi tamit daanaka ni boyal leen nga gis ci biir loolu li ñuy gëmloo xale bi mooy ku am xaalis tekki nga léegi xaalis boobu soo ko amee ak noo ko man di amee boo ñëwee ci population bi dañuy jàpp ni yow mii ku tekki nga ku mel nangam nga ku mel nangam nga tax xale yi jóg ñii mbëkk géej gi ñii dem agressé ji ñii dem sàcc ñii dem defilu bon pour nañ ko am ca boo ko amee boo dellusee tekki kon bokk na ci fa ñu juumee ba nu jógee jël xaalis muy màdda ñu ni ku ko am tekki nga ba ñépp jóg di ko wuti léegi nga gis ndaw ñi daanaka ni talatunoo jàng xam-xam léegi mi ngi ci mémoire yi mi ci téléphone yi daanaka ni jàngatuñu kon loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne si posé na problème ci biir askan wi oustaz ñëw na ci leeral na ci bu baax a baax a baax kon ndeke daal suñ bëggee yaraat ndaw ñi bu baax war nañoo delluwaat ci njàngaley mag ñi fexe leen a yóbbu ci daara yi ñi nga xam ne mun ñoo dem ci daara yi am na ay jàngukaay yoo xam ne ñoo nekk ca barab ba waaye ñu leen di topp ndax yar moom ci kër gi lay doon ak ci mbedd mi ak barab ba nga xam ne fa xale bi di jànge léegi nag dañoo dem ba gis ni kër gi defatul li ko war mbedd moom dama koo jéllale waaye kasaalika tamit jàngukaay yi noonu lay def moo tax da ngay jikki ba si yàgg gis crise boo xam ni crise de valeur boo xam ne day decc ci àdduna bi bu koy fee na ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul taxoon mu jógoon ci jikki ba si yàgg mu dem benn pàkk boo xam ne dara newu fa mu féete fa wéetal fa suñu borom tabaraka wa taala ba liggéey fa lim fa liggéey ku mel ni maam Thierno Birahim tamit kazalika ni noonu mboolem nit ñu ñi tamit taxaw taxawaay boobu kon suñ bëggee euh, yar ndaw ñi ci laay jeexale oustaz wax na ko léegi kon war nañoo fexe nag ba bindi mag ñi ñu jàngal leen ko ñu xam ko di ko dund waaye suñ ko fi wàccee nag dem jël amaana sax kën leen di jox euh, mbindam wala biographie di leen ko jàngal suñ la joxoon biographie am dëgg-dëgg koy daal di xeeb kooku ay idéem la ñuy jël jox ko ndaw ñi moom lañuy ñuy gëm dañuy dem ba sax weddi ñi nga xamante ni si mooy mag ñi te loolu musiba la kon dañ doon euh, def euh, taaxliq rek ci waxtaanu oustaz euh, macha allah. jërëjëf sëriñ Ali Badara Dieng ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xam ne moom nga def ci tomb bi nga xamante ne moom la sëriñ Mouhamadou Lamine Sall doon waxtaane te mu jëm ci wàllu yar te muy mbir moo xam ne mbir mu yitteel képp ku di julli la ba tax na maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñi seq jotaay bi. kenn ku nekk rek bëggoon nga cee bay sa wàll bëggoon nga cee andi sa participation xam naa ne ngir njëkkante waxtu wi tamit dañuy jox sëriñ Baye Dame Diakhaté di koo xamante ne tamit moom ñoo moom ñoo bokk liggéey bi mu nekk moom tamit jàngalekat nekk yarkat lii ñuy wax mu nekk loo xamante ne lu muy dund la xam naa ne mën cee andi tamit ab taxaw seetlu boo xamante ne bu ko indee bu ñu ko bokkee moom yaakaar naa incha dana ñu amal njariñ kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mbaye Dame su ko defee moom tamit mu indi ab taxaw seet. asalaamaaleykum wa rahmatullah. asubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. ñoo ngi nuyu mbokk yi yëpp di siyaar ñëpp di balu àq yi ñëpp xam naa li ñu jëkk jiital nag mooy ñoo ngi jéglu di xam li ne ñun baaxu woon di faral di wax nii. te it waajaluñ ci dara dañoo jekki-jekki rek ñu woon nii ñu war ci sànni ay kàddu waaye xam naa euh, comme sëñ bi saar li mu ci wax ak sëñ abdu Faye mi li mu ci wax lépp ak sëñ bi fi jàll ñu ko waxee lépp noonu la euh, xam naa li ëpp daal solo mooy xale yi ñu leen di yar ci doxinu àdduna ndax àddina day day day soppeeku bis bis bi set ñi nga xamante ne bu jëkkoon dañ daan wuti mat ñëw di taxan di taal di jàng te électricité la ñuy jàng boo desee ni damay jàngale ci matt rek te yàlla jox la Quran yi du mën a sotti naka noonu kon fokk xale yi ñu leen di xamal àddina te di leen ci te te te njëkk njëkk leen xamal alaaxira maa ngi da leen di xamal ëllëg xamal leen àddina su ko defee suñu xamee njariñul ëllëg rek daan mën a lori lori àdduna yi ndax su fekkee da nga fab xale bi dugal ko ci benn barab rek maanaam di ko di ko eh, maanaam yar ko ci lenn bu génnee rek gis la leen loo xamante ne daaw ko gis te mu méngoog bakkanam xamu ko woon du ko mën a mat du ko mën a watandiku moo tax toujours yarkat yi war nañuy jéem a gëstu nag àdduna bu baax di ko xam te di ko téye di ci waxtaan ak ñoom te bañ a nëbb yu bare bare bare bare nangam baaxul nangam baaxul rek baax na waaye na leen di leeral lu bari dinañ ci li ci jëkk it maanaam comme euh, jullit moom li war a njëkk ci moom mooy ku yàlla mën a def ci yow nga mokkal alquran nan taxaw ci yow ba nga mokkal ko ku yàlla mën a def ci yow nga nekk faqiix nan fexe ba nga la nga mën a wattu nga wattu ko li nga mën a xam ci njàngum àdduna it nan la ko xamal ndax comme ni ñu koy waxoon rek ginnaaw ndaw ñoom ñoom ñoo war a yor ëllëg war na leen a xamal lépp dama na nëbb yu bare bare yar nag léegi dafa bari ay ay gàllankoor dafa bari ay gàllankoor ndax mën ngaa nekk sa kër yar sa xale ci jullil wooral defal nii nangam nangam dugg dugal fii génn wante nag xamuloo ko mbedd mi soo ko génnee ci mbedd mi benn semaine rek astafurlaa daanaka ñetti waxtu rek mën na laa yàqal semaine ba nga passé yépp parce que xamaloo ko woon li ci mbedd mi war nga koo yenn ko nag mbedd mi kat boo fi jaaree nangam nangam comme yow yaa yoru euh, euh, kaasu meew war ngay wattandiku borom deret yi waaw war ngeen xamal bu baax a baax li ci ay yi ci mbedd mi ak yow yi nga xamante ne moom ngay sàkku ak yow ni nga war a wattoo toujours bu ko xamee rek dana dana dana dana mën a ko su ko defee comme noonu ñu ko waxee woon yaru mag ñi lu mat di bàyyi xel la te bañ di wéy rek bu ko defee euh, comme lu mel ne jàng xasida yooyu ñu def lu baax a baax la comme ni ko sëñ bi fii jàll léegi waxee ak ni ngeen ko gisee ci ci ci ndax ñun damay damay seetloo ay jamono euh, bi daan jàngale da nga daan da yor ay gone sonn ci lool ci ñu ci ñu jaaru aw yoon wante bi ma gisee ñu ñu ngi jàng xasida dañuy jekki-jekki am na yoo xamante ne seen réunion yooyu bu ñu fi toog di wax sax da ngay dégg ñuy wax yoo xamante ne yow sa bopp euh, woon foofu waaw kon kon lu mel ni nit ki nga di ko euh, sawarloo ci jàng alxuraan di ko sawarloo ci jàngaloo ko xasida di ko sawarloo ci jàngal ko ci dana dem ba suñ borom dana ci yankeewal yi woo xamante ni mooy gën a jàppandi naka noonu lu demee ni internet bi di xew léegi tamit lu mat di yee xale yi la ndax xale boo gis fi mu nekk nii lam xam ci machine yow xamoo ko yow yow nga yor léeg nga yor machine di ko nëbb xale fekk moom xam na xam na ci lépp boo xam ci loo xamante ne xamoo ko ci comme nag xam na ci loo xam ne xamoo ko leer na la ma ngay gis loo xamante ne yow gisoo ko wala boo ko gisee dafa war nga ne kenn gisu ko kon war koo yee nag ne ko nag machine yi lu baax la waaye ndax nangam ak nangam ndax fi nekk nii euh, jataay bi ñuy toog nii ñu ci bari tey boo bindoon taabal multiplication rek pour ñu pour ñu trouver ko ci seeni seeni seeni loxo day jafe waaw daanaka fukk ñu nekk boo seetloo ne kenn ci mën a jëfandikoo euh, loxo kon léegi lépp ay machine la comme lépp ay ay la nag kon leen di jàngal ba ñu xam machine te di leen yee fi ñu ci war a yem ñu léegi ñu di ci yem ndax yar ci boppam doomu aadama moo ko moom doomu aadama moom lañ war a yar leneen lu doomu aadama boo ko seetloo dañ koy yor am xar boo ko yoree da koy yor pour mu rëy aw nag da koy yor waaye yar baat boobu ni ko wala risale euh, defe naa ci doomu aadama rek ci la ci la ci la nekk te yaral ci jiitu mooy nga xamal nit ki mooy mooy kan xamal ko li ko tax a jóg xamal ko lan maanaam moo koy xaar xam sa bopp dana tax lu bare bari eh, da nga da boo gisut kaw daan kaw daan soññi dana tax nga man ko wattandiku maanaam mag ñi boo gisee ñu daan yar dañ lay jëkk xamal sa bopp nga dégg ñu ne diw moom garmi la nga xamante ne am na loo xam ne bu ko bëggoon def sax dara tam ko nangu waaw am na loo xamante am na ñoo xamante ne tey boo leen bëgg a def loo dara seen deret da ko nangu te loolu waaw nit ki boo ko xasee xamal ni ko yow léegi li la indi mooy yàlla su borom moo la bind te nga jaamu ko moo tax te bis dina jot nga dajeeg moom ci bu la neexee ak bu la naqaree ndax bi nga ñëw yëgoo ko woon <coughs> ba mu gëm loolu bu la gisitu dana xam ne jëm yàlla moom mi ngi fi te dana ko leen ne dana daje ak moom te doomu aadama su fekkee da nga koo yar yar boo xamante ni yar ko ba mu yewoo yewoo yewoo ba ba maanaam ba mën a découvrir lu bari ci àddina waaye jort naa ne seytaane suy taxaw la kon hmm? léegi lu meloon dafa bari maanaam fi nekk nii boo gisee coow li bari ci réew mi fenn ku ne ci nit ñi dañoo yeewu ba ni jar te kenn yaru leen ñu ci bari da cee lo loolu am moo léegi coow yi bari ci lu bari ndax ndax ku yeewu mënoo koo jaarloo foo xamante ne neexu waaw ah, kon kon yar bi li ci jiitu nañ ci nañ ci maanaam yeete gi nañ ci nañ ci jiital yar ci boppam yar nag buñ koy wax. ci ñun jullit ñi maanaam ñu yar la ci lislaam moo tax nga maanaam nga nga jiital ak ragal yàlla nangoo liggéey nangoo uh, sàmm sa sëriñ Baye Dame Jaxate ci taxaw seetlu boo am solo bii nga xamante ne moom nga def ci lii sëriñ Mouhamadou Lamine Sarr doon waxtaane xam naa ne lii rek day firndeel ni waxtaan wi waxtaan wu am solo la waxtaan la boo xamante ne tamit képp boo xamante ne yàlla nattoon na la ngay jàngale wala ngay yar wala sax nga nekk te bu mu waxee ku yar mooy waajur bi da ciy dugg maanaam képp koo xamante ne yàlla natoo na la wala def na la rek nga nekk responsable point la boo xamante ne point la bu la yitteel point la boo bàyyi xel tamit teg ci ndax jamono ji boppam moom moo ko laaj ak nii nga xamante ne noonu la àdduna bi doxe ci wàllu gëndaloo gi ak wàllu yàqute gi nga xamante ne tamit euh, ni ñu ko jundee léegi ci wàllu technologie euh, xaj na am na yeneen mbokk yoo xamante ne sax bëggoon nañu leen def ay taxaw seetlu waxtu wi rek moom moo ñu xaw a waaye du ñàkk incha allah ñu bàyyiwaat xel ci point bii nga xamante ne ci tom bi nga xamante ne moom la ñu waxtaanee tey ndax lu mat di waxtaanee la saa su nekk ndax àdduna ci boppam moom moo ko laaj. kon dañuy gërëmaat rek Serigne Mouhamad Lamine Sarr ak mbokk yi nga xamante ne ñoom la àndal bokkak ñoom jotaay bi.